أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ko muassasatul wafa'i bi huquqil iman di def ak yéen bi koor gi tàmbalee ba léegi dellusiwaat nan tey jii ngir fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor yi ngir jàngat tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene koo jàngat ànd ak ànd koog yéen niñ ko baaxoo def rek ki ñuy dalal tey bala ñu koy jox kàddu gi dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàllu jàng ak jàngale ki ñuy dalal tey mooy Cheikh Ahmad Bamba Sill mu war a waxtaane ak li ci rax te bokk ci kon buñ dee xamle ay jaar-jaaram ci wàllu jàng ak jàngale sëñ Cheikh Ahmad Bamba sil moomu mi ngi jànge alquranul karim ci Touba ci daara ji ñuy wax ci ku ñuy wax Serigne Fallou Mbaye mooy ki nga xam ne moo ko jàngal alquranul karim bi mu noppee ci njàngum alquran mi mi ngi tàmbulee am njàngum xam-xamam ci borom xam-xam ràññeeku ci biir Touba ñu ñu koy wax Serigne Moustapha Mbaye ci moom la tàmbalee am njàngum xam-xamam ginnaaw bi la fi jógee dem ci daara ju mag jooju nga xamante ne ñu bare bare xam nañ ko foofu ci Touba borom xam-xam yu bare bare jaar nañu fa muy kër sëñ Abib Mbacke foofee tamit jaar na fa jàng fa aslaf ci xam-xam naka noonu tamit ku ñu wax sëriñ Cheikh Ndindi Mbacke moom tamit jaar na ci moom xam lu aslaf ci moom am na jenn daara tamit benn école bu ne mu xamam caar yooyu yëpp taxul mu bàyyi njàng mu xam-xam moomu waaye nag dafa ne ci gëstu yooyu ak ci njàng moomu waaye nag mu boole ko ak di jàng ak xam-xam kon ci gàttal euh, kooku mooy ki nga xamante ne tey jii tomb bii nga xamante ne tomb bu am solo la ñun muy tasawuf incha allah buñ ko teewloo danañu xas bi nga xamante ne tasawuf am na ko ak tànn nañ ko mawduu bi mu dëppoo ak jamono ji nga xamante ni ci lañ ko tànn naka noonu tamit danañu xamal lan mooy tasawuf danañu xamal tamit lan mooy yoonu tasawuf danañu xamal tamit lan mooy cosaanu tasawuf danañu xamal tamit lan mooy ponk ponki tasawuf danañu xamal tamit kan mooy ab suuf yi waaw bu jógee ci loolu lépp nag bu ñu xamal loolu lépp ba noppi nag danañu xamal li nga xamante ne moo ci rax te bokk ci beneen tasawuf leneen li ñu wooye tasawuf ñu nuru ko lool te fekk loolu kon yaakaar naa ne euh, tey jii insha allah danañ ci jariñu ndax li nga xamante ne moom la ñuy dund war nañoo xam mooy lan lépp lu koy rax war nañ koo xam ba mën koo moytu kon yaakaar naa ne bu ñu ko dégloo te jii loolu lépp danañ ko xam euh, xam naa ne ku ci am laaj bu aju ci li ñu waxtaane rek insha allah bu ñu ko indee bu waxtaan wi jeexee dis na ci tontu nga xam laaj fiqh yi incha allah tey bu fekkente ne ñi méngoo wàll googu ñëw nañu incha allah dañu tontu laaj yooyu kon li ñu def moom mooy dañ koy jébal kàddu gi yàlla na ko yàlla defal taw te defal ñu ko asalaamualeykum wa rahmatullah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad huwa allah illa huwa alimul ghaybi was shahada huwa arrahmanur rahim wasalaatu wasalaamu ala man xiila lahu wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baalu àq yi ci weeru barkeel wu màgg wi di jiital ci nuyoo boobu ki nga xam ne mooy boroom daaru di Serigne Cheikh Khady Mbacké te suñ ko nuyoo rek nuyu na njabootug daaru gépp di leen ndokkeel ci weer bi màgg wii di leen ndokkeel ci guddi gi ñu jëm te mooy guddik laylatul xadar di ci sàkku yi seeni njëggal ak seeni ñaan waaye di ñaan yàlla it mu boole ñu sa ñami wax ëllëg naan leen kulu washrabu hani am bima aslaftum fil ayyaami alxaaliya yal nu yàlla boole si ñooñu boo liggéey di jagleel ab nuyoo ñi nga xam ne ñoo sabab jotaay bii di jotaayub xam-xam jotaayub leeral bu am solo ñoo ngi leen si ndokkeel di ko bokk ak di ko rafetlu di ci kontaan bu baax a baax mu mel ni tey dañoo ñëw ngir war a jàngat lu am solo muy tasawuf te tasawuf di loo xam ne dafa bokk ci diine di lu yàgg du ma ne du ma ne ci islaam waaye la jiitu islaam laay wax naka jekk tasawuf nekk fi ñu di ko dund muy sellal nit di ko setal di ko xamal di ko jegeel ak boroom tasawuf moomu ñu dem ba jamono li dal lépp dal ko mooy lu baax lu nekk rek dem nañ ba sa biir am yu sarax yoo xam ne bokkuñ ci loolu indi na ñu bari dañuy bind di weddi tasawuf dal ci kawam di weddi ay nit yàlla dal seeni kaw fekk ràññetlewuñ dëgg-dëgg tasawuf mooy lan ndax tasawuf bi nga xam ne mooy tasawuf an nuraniya te dëppook sunna sayyidina Muhammad tegu ci alxuraanul karim loola nga xam ne yonent yëpp dañ koo dund mag ñu baax ñëpp dund ko Serigne Touba bokk ci ñu ko mujjee dund fii woote ko tarbiye ci ay mag boobu buñ ko jàngatee daañ bokk xam ne bu set bu sell bu tegu ci alxuraan boo xam ne kenn waru koo mën a weddi waaye te beneen tomb bi te mooy lee nga xam ne du tasawuf waaye tudde nañ ko turwa xaw koo jox màndargay tasawuf ci kaw te taxul muy moom boobee mooy bi nga xam ne moom moo dem ba yàq bii ndax kon ñaari tasawuf yooyu mu mel ni moom lañ war a leeral te waxtaane ko di lu am solo ndax tasawuf eh, la Cheikh Ahmad ba waxoon ni fa jiilu sa zamani jahilu ilma tasawufi fa xayra na'malu is jahilu bi kawnihi sabila li xadratillahi walan yaxida loolu da jar nañu jàngat ko ndax daa waxoon ni tasawuf day lépp ci jamono jii réere nañ ko xamatuñ mooy lan gëstootuñ ko gëmatuñ ko toppatuñ ko waaye moo tax nenal nañ yiwu réeréer yi mu ne xamuñ ni istiqaama gi nga xam ne moom la ñëpp soxla te mooy jub xocc ci siraatal mustaqim doo ëppal ci genn wàll tasawuf mooy yoon wi nga xam ne moo lay may loolu istiqaama boobu dem na ba wax feneen ne tadammanat xisaal al anbiya wa saalihi al xalq wal awliya xam-xam la bopp dafa làmboo jukko yu yonent yi làmboo jukko yu gaa yu baax yépp làmboo jukko yu wàllu yi te nag kuy wut nuroo ñooñu rek nga bëgg a nuru yonent yi gaa yu baax yi wàllu yi kon xam-xam boobu buñ def dugg ba tax am ñu koy weddi ngir am na lu sa bokkul war wax moom mooy lan ba mu set wecc wax la sa bokkul mooy lan ba léegi ki bëgg a ràññee mën a xàmmee ñaar yooyu kon nanu ko sëriñ bi waxee sànq dañu ko jàngal kon ci tasawuf mooy lan lan mooy yoon wa cosaan yi mooy yan lan mooy ponk ya kan lañ mën a tuddee ab suufiyu ba boo gisee ki koy woote doonu ko nga xam ko danañ ko jàngat waaye yooyu dafa mel ni day day yoo xam ne daanaka ku ne xam nga ku ne xam nga ko ba duñ ci yàgg duñ taxaw lu bu baax a baax a baax waaye fi gën a yitteel nga xam ne fa lañuy gën a joxe suñu temps jëm fa te bokkul ci tasawuf te yaatu lool nag régions yépp ba ci tuubaay gii ak Daaru Musti gi mu dugg fi bu baax a baax bu ñu ko yëgee bu ñu ko yëgul di yàq yit lu bare baree baree baree bari tasawuf boobu maanaam fa lañ ñuy gën a jëme tey waaye tomb yee moom dañ koy tënk rek jaari ci jàll ndax ku ne xam nga ko waaye bële nag fa la ñuy dugg bu baax a baax bu ñëwee tomb njëkk bi mooy tasawuf mooy lan dañ siy jàng ñaari bayti rek yu benn waykat wax mu tënkal ñu tasawuf mooy lan si lu gàtt dafa wax ni balit tasawufu balit tasawufu an tasfuwa bila kadarin wa tattabi'i alxaqa wal qur'aana wad diina an lillahi mukta'iban ala dunubika tula dahri mahsuna waykat boobu ñaari bayt yooyu la tënk dañu jàngal xaat rek tasawuf maanaam mooy lan mu ne tasawuf de bañ la ko laajee waxal ne tasawuf mooy topp yàlla wa tattabi al xaq dalika bi anna allah huwa al yàlla mooy dëgg alxaq xaq turle turi borom yi mu ne tasawuf mooy nga topp yàlla topp it téereem bii nga xam ne moom la wàcce sayyidina muhammad muy alquranul karim topp it diine ji nga xam ne moom la wàcce sayyidna Muhammad muy diine islam moom dong la gërëm muy diine loola daa la jox nga am ragal gu wér ci sa boroom am rajaaw gu wér ci sa borom damay ragal yàlla ak yaakaar ko gu wér wér su boobaa ngaa di am nag naa xol bu set bu sell boo xam te ni lu yàlla du sa nekk mu ne tasawuf mooy lii kon waykat boobu noonu la leerale tasawuf moom mooy lan buñ duggee suñu tomb ñaareel ni ma ko waxee ne tomb yooyu dama si dama si yàgg damay yoon wa yoonu tasawuf moom mooy jublu yàlla goo xam ne sa xel lay tàmbalee jublu yàlla sa xel say xalaat yépp dama xalaat yoo xam ne yàlla rek koy tax say bëgg-bëgg nga jëmee ko ci yàlla bëgg-bëgg yoo xamante nii yàlla doo ngay tax waaye say xarakaat yépp it sa yëngatu yépp it di yëngatu yoo xamante nii ci yàlla képp lay jëm jublu yàlla googu nga xam ne si xel lay doon ak xol ak ruu say cër yëpp dëgmal yàlla jublu yàlla googu moom mooy yoon bi nga ne nii mooy yoonu tasawuf te noon la ko Cheikh Ahmad Bamba jàngalee ba mu waxee ni tariquhum xasdu wajhi llahi duna hawan maal usuli allati tanfir raunati kon yoonu tasawuf buñ ko laajee ñu wax ne moom mooy jublu yàlla jublu googu moom mooy yoon wa jublu ko si xel ak xol ak ruu ak say cër muy yoon waxante ni ni ma ko waxee yàgg na fi lool moo fi jiitu islaam yoon ci yëpp daan ko dund. dafa nekk ni nag am na ay nit ñoo xamante ni xëy na si ñoom lañ la yoon wa gën a siiwee ku si mel ni imaam Junayd ba am na sax ñu ko xaw a def mu nekk fondement ki ki nga xam moo fondé yoonu tasawuf ak donte doonu ko ndax Junayd am na sëriñ imaam sëriñ ak saqati bi nekkoon Irak ci Baghdad moo nekkoon sëriñu imaam Junayd xasanul basiri kenn la ci ñi nga xamante ni nii doon na dund tasawuf bi doon na ko jàngale doon ko xamle nga xam ne dañuy wax ni Seydina Aliyu fa la gën a siwee ni fa la tasaaroo jaare ci moom waaye sax jiit na loolu moo tax waykat bi waxoon ni sananun tëhëdatuhu masayixu xaadatun li tawaali az-zuhri ad-daraari al-wuqadi mu ne yoon la woo ni nii naka jekk daf fee nekk ay sëriñ di ko joxalante sëriñ bu ko yor ab diir jox ko beneen sëriñ mu yor ko ab diir ñoo koy joxalante kon yoon la ko fi yàgg kon ginnaaw bu ñu jógee tomb bu njëkk bi da mooy tasawuf jógee si bu ñaareel bi te yoon wa ñuwaa di ñëw nag léegi si cosaan yi cosaani tasawuf ñu mën ci jàng ñeent yu am solo nga xam ne benn bu ci nekk ci ñeent yooyu xawoon naa mat temu waxtaan waaye dañ koy tudd rek romb ko jàll ndax am na lu ñuy teel sa kanam a kanam waaye mën nañoo tudd ci cosaan yi ak zikru zikru nag baat bi tudd yàlla lay firi wala fàttaliku yàlla waaye muy lu yaatu ndax yàlla danañ ko tudd maanaa ci xel bu yaatu woon danañ gis ni sayyidina Ayuba ci nattu ba dem na ba mënatut a ko yàlla si lu dul xelam loolu bu ñu woon dañ ko indi gis ne ayuba si nattu ba dem na ba cëram yépp ak xolam bi yépp lépp di maanaam ba mënatut a fàttaliku yàlla lu dul rek maanaam xelam ma kon tudd yàlla googu si xel lay déparé xel day fàttaliku yàlla day tudd yàlla xol day fàttaliku yàlla day tudd yàlla ruugi it noonu mu soog a ñëw si cër yi te mooy maanaam al amal az yi ngay gis maanaam jëf yu feeñ yi nga xam ne moom la ñuy jëf diggante ay julleeg woor ak yu mel noonu nga xam ne yaa ngi koy gis maa ñu di ko def kon tudd yàlla kon lu yaatu la fàttaliku yàlla yàlla yu soññee si aay yu bare bare bare bare bare si alxuraan tudd yàlla moom maanaam benn la si cosaan yi tasawuf waaye ñu mën saa tudd si cosaan yi alxudur te mooy teewlu lan ngay teewlu bu fekkee kii sikkar la di sikkar di tudd turu yàlla dafa war a teewlu teewlu maanaam tur yi muy sikkar maanaam tur yi mu sikkar da ko war a moo tax moo tax Cheikh Ahmad Bamba Serigne Touba si teewlu googu dégg mooy sikkar ñaari sikkar mën nañoo yem kii mën nañ weddu weddul maaxuus weddu Serigne Touba di ko weddu suba ak ngoon kee toog fee di ko weddu suba ak ngoon waaye kii am si loo xamante ni nii kee amu ko si ndax lan ndax maanaa teewlu ga ndax teewlu ga kon teewlu googu dañ ci rawante ci ay sikkar kii toog fee di sikkar maanaam weddul maaxuus wasi Ahmad Bamba kee toog fee di ko sikkar kii am si loo xam ne kee amu ko ndax teewlu gi kon teewlu googu benn la ci cosaani tasawuf mooy foglu yàlla bokk cosaan yi yëg sa boroom te muraaxabati ay maqaam yu bari si tasawuf waaye bokk na sa maqaam moom alxuraan di lépp naan maa yakunu min najwa salaasa illaa huwa raabi'uhum walaa xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min zalik wala aksara illa huwa maahum ayna ma kaanu kooku maqaama ne si muraaxaba mooy yëg yàlla yëg yàlla ko toll ni foo wér xam ne yàlla nga fa wéetal koo nekkal xam ne yàlla moo dee ñetteel loolu benn la si maqaamam muraaxabatu mooy fugule yàlla gu wér foo toll di ko yëg sa xel di ko yëg sa xol di ko yëg sa ruu ngir ni mu nekkee ak yow ak ni mu àndee ak yow te xamoo waaye ñu mën a lim manaa si cosaan yooyu li ñu tudde maanaa tasfiyatul xal bi te mooy xol bu set bu sell set ak sell ci lan ci li ñu manaa maanaa jàngoroy xol yi diggante iñaan diggante rëy diggante yéem jëf rambaaj yooyu yëpp maanaa ay ñaawteef la ay jàngoro la yoo xam ne ci xol lay nekk set gi si xol di set nag te loolu la ëllu tasawuf di tudde maanaam taxliya nga dégg foo a Sëriñ Tuubaa day deme naan wa annahu awsalahu an taxliya li ci mubashiran bi taxliya taxliya boobu te mooy rikki lépp loo xam ne jukko ju ñaaw la ju wërta nekk maanaam ci xol bu mu set wecc xol bi set wecc xol bu set wecc boobu daa bokk si cosaan yi tasawuf te ñeent yooyu mën nañu ko doyloo ci cosaan yi te mooy az-zikru fàttaliku yàlla al-huduru teewlu sa borom almuraaxabatu fuglu ko tasfiyatul bi sellal sa xol ci jàngoroy xol yi kon danañ mën a dugg suñ ñenteelu tomb te mooy ponk yi tasawuf bu nekkoon maanaa ab tabax ponk yi nga xam ne ñoo ko ŋàng téye ko di doole ji ba taax bi du rës du daanu ponk yooyu mën nañ see yam rek ci mbindum ci Ahmad Bamba mu jàngal ñu ko ni mu tëralee ponk ya ndax mën na sëkk lenn naññ dafa ne rek arkaanuhu na'rifu minha sab'a sumtan wa ju'an wa ijtinaabal bid'a wa tawbatan wa sahran wa usla summa istiqaamatan fa ni'mat xasla daan ne wa zaada sayxuna al-yadaali saamina taqwal illaahi saahiran wa baatina ponki tasawuf ëmbal nañu ko ci ñetti way yooyu mu ne sumtan noppi noppi kenn du ko jàngaleeti ku ne dégg na njariñ li nga xam ne am na ko te njariñ njariñ yooyu yëpp boo ko tënkee daf lay delloo si man sama tànn jaar ku noppi mucc njariñ yi ñu wax ci noppi lépp foofa lay delloo man sama tànn jaar li ci yonent bi wax li Serigne Touba jàngale lépp foofa lay delloo man sama tàndajaar ku noppi mucc su dee aljuux bi mu wax muy xiif boole ko ci ponk yi xiif moomu ku ne xam na ni bakkan mooy noon bi la gën a noonu say noon dañu ne la bakkan amul benn kaso boo xam ne mën na ci moom dara bu dul xiif sijnu nafsi aljuux xiif moom mooy kaso bakkan moom rek moo mën ci bakkan dara kon buñ boolee cosaani cosaani buñ bu jëlee ponk tasawuf boole ci xiif yaakaar naa am na maanaam sukkandikukaay bu wér waaye wattandiku biddaa yi wax istinaabul biddaa dañu ne lépp luy lu baax lépp lu yiw tënk nañu ko dajale nañu ko ci biir topp sunna sayyidina Muhammad waaye lépp loo xam ne lu ñaaw la lu bon la luy lore la luy yàq la loola mi ngi ci biir topp bidaa is jumi al xayru fi lib fi libtibaa wa jumi al sharru fi libtidaa kon biddaa moomu bu ne watandik ko bokk na ci ponk tasawuf moom it am na fu wér fu ñu ko teg waaye wataw batan tuub mu di ponk ci ponk tasawuf te suñ boroom jàngale si lu nekk wax si lu nekk istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara ak la mu sa digale la mu sa digal lépp nag la mu sa digal lépp yursilu samaa alaykum midraara wa yumditkum bi amwaalin wa baniin boo ko toppee ba mu jeex tuubu ilallahi tawbatan nasuha kon tuub yàlla digle ko ci ay aay yu bare bare bare bare ci alxuraan digal si tamit maanaam ay yiw yu bare bare bari kon tuub moom it ponk na tasawuf bu am cëslaay ci alxuraan ak sunna waaye wa saharan ak fog fog fog nag tekkiwul ni mooy guddi gi lépp rek guddi gi lépp rek nga ñàkk koo nelaw loolu tekkiwul fog waaye ba ñu xoolee aay yi suñu borom di ci waxee fog ci alxuraan te daañu ci jàng léegi ay aaya jëfandikoo na fu maanaam min at-tab'idiyya min bi nga xam ne ci naxwu da ngeen koy jàng di wax ni mooy tegtale maanaam lenn lenn nga xam ne yóbbuwul lépp ba mu jeex lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna muy min boobu dangay gis ni suñu borom moom la jëfandikoo bi ñuy wax maanaa foog nga xam ne kon foog mooy lenn ci guddi gi nga toog ko jox ko sa borom nelawoo ko nekk ko ci yàlla loolu nga dégg mu naan kaanu xalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asxaari hum yastaxfiruun wa fi amwaalihim xaqun lissa fokk mi ngi noonu nga xam ne lenn ci guddi gi lépp waaye nga am loo jël ci guddi gi jox ko sa borom di sa jéggalu di sa jooy di fàttaliku yàlla dellu si moom loola mooy fokk kooku it am na maanaam sukkandikukaay bu wér waaye wa onsala ak beru bi wax beru bokk na ci ponk tasawuf beru beru nag yenn saa yi jëmm dana ko def waaye yenn saa yoo xol koy def nit daa nekk ci barab barab ba xumb lool te fekk mi ngi beru loolu mooy kaa inun ba inun waa tasawuf daañu ko wax kaa inun ba inun mi ngi fi ba mel ni mi ngi nii waaye nekku fi ndax jëm jee fi nekk ñu koy gis ba mel ni mi ngi biir mbooloo mi bu buñ doon waññi nit ñi waññi waale ko waaye fekk na maanaam xol beeg xel bi ak rubi yëpp ma nga suñu borom ko fi kon yenn saa yi beru xol koy def waaye jëmm yi dana ko def kon maqaama yu bari la moom beru waaye dégg nga def la Sëriñ Tuubaa waxoon ne woon berukat baax na jamono ju nekk waaye jamono ji ne la raweti mu ne haza zamanu zamanu zukuti waaye wa zamanu luzumi lil buyuti jamonoy taqoo la ak néeg yi taqoo néeg yi doo génn maanaam toog ndax li yàq ak li yàqale dafa bari mu na jamono taqoog néeg yi la toog dégg nga muslim ibnu abid daan wax naan lawlal jamaatu lawlal jamaatu maa xarajtu min baabi abadan lawlal jamaatu maa xarajtu min baabi abadan bu budul ko nag bëgga a taxawee julli mbooloo si jumaa ji walla jàkka ji kon duma génn sama buntu kër mukk bu dul koo nag bëgg a taxawee julli mbooloo ci jumaa ji ak jàkka ji kon duma génn sama buntu kër mukk kon kooko xam ne beru lan mooy njariñam waaye su ma istiqaamatan la waxoon muy juróom-ñaareelu ponk bi te istiqaamatu nit yàlla yi liñ def ci ay karaama ni mu baree ni mu ree sànni yat mu nekk jaan loolu mu'jiza la suñu teere Muusa fekk maanaam lafañ ba nga doxaloo ko mu'jiza la yonent Yàlla Isa sayyidina Muhammad lam defoon ñu tudde ko maanaam ali ñu tudde ko irhas mooy la jiitu muy wate nubuwa nga xam ne doo ko tuddee mu'jiza waaye da nga ko tuddee irhas diggante niir wa ko daan topp yu mel noonu li Serigne Touba def yooyu yëpp ci ay karama ki mu'jiza ñu ne la al istiqamatu aynul karama karama dëgg karama piir mooy istiqama jub xocc tegu siraatal mustaqim sa jëf yëpp dëppoo ngërëmal suñu borom sa wax yëpp dëppoo ngërëmal suñu borom ñu ne lii mooy istiqaamatu istiqaamatu kon nan la tollu ci diine islam kooku moom mooy juróom-ñaareelu ponk ci ponk yi tasawuf waaye ahmadul yadaay lii moo sa dolli woon taqwal ilaahi ragal yàlla ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin yàlla ne ragal leen seen boroom tey àndandoog ñu dëggal ñi kon ragal yàlla googu ponk la ci ponki tasawuf moom it kon ponki tasawuf moom mooy juróom-ñetti ponk yi nga xam ne benn ponk bu su nekkee rek mën na waxtaanu boppam bu ko defee biñ xamee kon tasawuf mooy lan xame yoon wi xam cosaan yi xam ponk yi dañu daal ñëw kon ci xam nag kan mooy ki ma tuddee ab suufiyu ndax ñu koy woote woon nag bari nañ saa nga dégg ko ne man ab suufiyu la ñoom diw de ay suufi yankeel man ah kan mooy ab suufiyu nag as-suufiya hum allazina safat qulubuhum lillahi humul lasiina safat qulubuhum lillahi ñin mën a tuddee mbooloom tasawuf mooy ñi nga xam ne ay xol yu set yu sell lañu am xol yu set yu sell yoo xam ne yàlla rek moo leen ñor lu dul yàlla ñoru leen ñii dañ mën a tuddee maanaam ahlu tasawuf te leen ko may waxoon nañu ko sànq mooy topp yàlla topp alxuraan topp diine mooy may xol yu set yooyu am keneen ku ko firi wax ni asuufiya man aasaru llaha taala ala kulli shay'in fa aasarahum llahu ala kulli shay'in mu ne suñu laajee ne la ñan ñooy waa tasawuf neel mooy ñi nga xam ne dañoo jël yàlla mu gënal leen lépp dañoo jël yàlla mu gënal leen lépp ñu jiital yàlla si lépp yàlla it ne leen yéen man it yéene ma gënal lépp yéene ma gënal ñëpp ñooñ ñooy suufi yóne yi nga xam ne tasawuf bi ñu waxtaane léegi nga xam ne bu doon tey jii moo ñu gën a itteel dëgg-dëgg ba ponk bu ne ak cosaan bu ne ñu gën koo faram-fàccee da xam ne mooy tasawuf bi taxoon xasaali di wax naan amat tasawufu fa fardu aynin la dal xasaali bi dooni may ni tasawuf bi nekk fardu ayni nga xam ne dañ leen ni nga xam ne mënoo ñàkk lekk mënoo ñàkk naan lekk ak naan niñ bokkee sa jëmm tasawuf bii tamit noonu la bokkee sa jëmm nga war koo def tàmbalee ko ci topp yàlla topp alxuraan topp diine lu bokk sa dund la tasawuf bii moo taxoon ñuy wax bii ñu génn léegi kon tasawuf boobu waxoon naa du ma ci yàgg ndax taxumaa jóg dëgg-dëgg kon dama koy tëj foofu moom tëjeel la ko nag ci tënk tënkal la ko rek su ne laayatee ab suufi yu mooy kan nga tënk ko rek na ko su Sëriñ Tuubaa waxee woon ni wal xaasilu suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil kooku tënk na li ñu wax lépp loolu tënk na ko mu ne suufi yu dëgg-dëgg bu ñu la ko laajee waxal ni mooy ki xam te jëfe la mu xam te xam nga ak jëfe lépp nag tegu ci dëgg ndax du xam du xam yépp a yam di ki xam li mu war a xam xam alxuraan xam diine ba noppi maanaa dund ko jëfe ko ba ku ko gis mën a wax ni maanaa kaana xuluquhu alxuraan ya sayyidatuna Aisha seerewoon si yonent bi ki xam te jëfe ko noonu dunde ko noonu suñu tubaa ne kii lañ mën a tudde maanaa ab suufi mooy nitu tasawuf mu ne feneen te bayit woowu moo may dëppaleel fi ma bëgg a jóge ak fi ma war a jëm xadimu rasul wax ni radiyallahu anhu wa man yakun kasa fa huwa suufiyun aw laa fa su da'wa ala al mu ne ku nii ñu wax te mooy nii ma jàngat léegi tasawuf yoon wi cosaan yi ponk yi Serigne Touba ne ku mel nii ñu wax nii kooku mooy ab suufiyu kooku lañ mën a tuddee ku bokk ci waa tasawuf awla koo xamee nag melut nii fasu da'wa alal ma'ruf mooy ñi ko woote wow te doonuñ ko ñi ko woote wow seen bopp ak seen mbooloo te doonuñ ko bokkuñ ci mu bari lool nga xam ne la waaja la waxoon ni sa way wa lépp wax ni damaa xool damaa xool néeg bi mu jox ma néeg ba ma xamoon waaye bi ma duggee ci néeg bi ñaa fa gis bokkuñook ak ña ma xamoon damaa xool néeg bi mu jox ma néeg ba ma xamoon waaye bi ma duggee ci néeg bi ñaa fa gis ak a wooteeg ña ma xamoon amal xiyaamu fa innaha ka xiyaamihim wara a nisaa al xayyi xayru nisaa'iha jigéen ñaa fekk ci néeg bee ak jigéen ñaa fa fekk mu ne bokkuñ de tasawuf looloo ko dal tey am na ñu si jóg dugg si tudde woo ko ak seeni mbooloo waaye donte am na ay alamaar yoo xam ne si kaw dana xaw lu tasawuf boo duggee si biir rek xam ne lii tasawuf xam ne du ko moo tax waykat ba weddi ko ne leen lii lii ngeen ne tasawuf la du tasawuf laysa tasawufu laysa tasawufu lubsa suufi tarxahu wala bukaa'uka in xanal maxnuuna wala siyaaxun wala raqsun wala tarabun wala tiraabun ka an xat sirta majnuuna daa waxoon tasawuf du rek mooy tekki sol mbubb yu xotteeku sol sa mbubb yu xotteeku yu tilim loolu mu ne du tasawuf de am na ñu ko tudde tasawuf tasawuf du way du mooy nga wut sa say waykat wut say waykat ñuy way ngay jooy di fecc di yuuxu ne da daanu di kaddi kaddi ka an xat sirta majnuna ba mel ni ab dof mu ne tasawuf di lii de lii du tasawuf aka bari tey am nañ seeni kuréel ñu leen di wayal ñuy fecc di yuuxu di tëgg boo leen waxee ñu ne ana suufiyu man ab suufiyu laa waaye la sa waaja wax lay sa kama sa amta loolu nga wax du dëgg dina wut noonu doo ab suufiyu ndax tasawuf du loolu waaye muy lu judd ñoom sax duñ ko tuddee léegi tasawuf léegi liñ ko tuddee liñ ko gën tur bi gën a jëfandikoo mooy xam yàlla lañ gën a jëfandikoo kaay ma xamal la yàlla kaay ma wan la yàlla wax yooyu la ñuy gën a jëfandikoo boo ñëwee ñu teg la ci yoon woo xam ne njëlbeen gi dafay xaw a nuroog njëlbeenu tasawuf bee ñu génne léegi ndax lan ndax istighfar danañ la ko jox la ilaha illallah danañ la ko jox salaatu ala nabi danañ la ko jox ndax diine am na askar yu gën a mag yi fa nañuy tàmbalee ak yow nga ne ah lii koy alxuraan la lii koy diine la waaye fàtte nga la waaj a waxoon ni rubba tariixin rubba tariixin xiimatin fi aynayka wa awaaxiruhu tuaddi ila annaar rubba xiimatin fi aynayka wa awaaxiruhu tuaddi ila yoon woo xamante ni nii day jub xoj say bët bi nga ko xoolee ndax yoon wun la la sóobu rek tegal la istighfar salaatu ala nabi laa ilaha illallah day jub xocc waaye mu ne fekk na waa awaaxiruhu tuaddi ila naar fekk na fa ngi mujjeg yow moom yoon woowee mooy sawara ayaasan billahi kon ñoom seen yoon wi yoon wi noonu moo tax nag nga war a sa yoon wa yow yoon wi ñu la woon la kaay yàlla woole si kaay ñu wan la yàlla nga war a xool ñi fi nekkoon démb ak barki démb ñoom fan lañ mujj lan lañ jàppe yàlla ba pare ndax loola mooy yàlla bala ngay dugg ndax nit lu muy dugg da ko war a xam moom mooy lan laa taslukan tariixan lasta taarifuhu bul dugg mukk ci loo xam xamante ni nii xamoo lii mooy lan yoon woo xam ne boo ko sooboo xamoo fan la la jëmee fan nga jëm bu ko sóobu mukk ndax waaj waxoon ni laa taslukan tariixan lasta taarifuhu bila dalilin fa tahwa laaj na nga xam yoon yi wan yoon la dalil bi mooy kan te dalil bi moom mooy sëriñ bi sayxu tarbiye bi mooy ki lay si yoon bi moom mooy kan nan la mel qualité ya nga jàngoon ñu ne la bi an yulaazima muti'an la yamil fi zahirin wa batinin an as-sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil faw qualité yooyu nekk ci dalil bii mu soog laa man ma tegtal mat la sëriñ naa laa yóbbu maanaa fa nga jëm kon lii faw nga natt ko seet ko baatin boo xamante ni ànd ak sariya tasawuf goo xam ne ànd ak sariya kullu waa waxoon kullu kullu baatinin yuxaalifuhu saahirun fa huwa baatilun kullu baatinin yuxaalifuhu huwa baatilun lépp lu ñuy tuddee baatin nga xool ko mu wuteeg maanaam bitib sariya nee loolu baatil la waaye du baatin caaxaan la Cheikh Ahmad Bamba ku xam tasawuf dund yàlla xool am mbindam ci tasawuf danga xam ni maanaam kenn gënu koo xam tasawuf te moom day xamu xamut loolu tasawuf bu ànd ak sariya Sëriñ xamut ndax daa wax ni wa man yaqut baxra al xaqiqa bila fa huwa muqhun jala képp la woo ci xaqiiqa boo xamante ni àndut ak sariya daf mel ni ku la ne jaaral ci géej gii te bu laal gaal gi jaaral ci géej gii te gaal gii lab boo ko defee lab moo tax mooy la xaqiiqa ak sariya nan la mel géej la ak gaal gaal gi moo lay jàllale ci géej gi waaye ñoom dañuy woote xam yàlla ne dañoo xam yàlla waaye yow mi ñuy woon ne dañoo xam yàlla kaa ñu xamal la yàlla kaa ñu wan la yàlla waroon ngaa bàyyi xel ki xam yàlla mooy kan kan mooy ki xam yàlla al aarifu laa yatba'u illa mawlaahu wal xaafilu laa yatba'u illa hawaahu dañu ne woon aarif mooy koo xam ne du topp kenn ku dul yàlla aarif mooy ki gëm yàlla xam ne dafa am boroom muy topp boroomam boobee dhalika bi anna allaha mawla alladhina amanu yàlla moom mooy kilifa ñi ne am na boroom mu gëm ko def ko kilifa nangu koo topp kooku mooy aarif waaye wal xaafilu la yatba'u illa hawaahu ki topp bànnee xam xamul li neex yàlla xamul li neex yonent bi xamul li neex maanaam gaa yu baax yépp bànnee xam la xam moom na topp moom la gëm kooku xaafil la waaye du aarif kooku mooy ko sàggan kooku ko sàggan la waaye du ko xam yàlla kon du ku la woo rek nga wuyu ko waaye xamal ki la woo mooy kan ak si lan la la woo te xam-xam boobu ñu lay wax nan la kaa ñu xamal la yàlla xam-xam baax na neex na lool waaye nag war ngaa bàyyi xel foo tollu yawit ni fa laysa kullul ilmi nafaan saxtiwaa wa laysa kullul ulama'i sa istiwaa xam-xam yooyu ñu lay woo xam-xam neex na baax na lool am na solo waaye nekkul ni xam ñëpp am njariñ ñi xam ñépp it yemuñu ndax xam ngoo dafay wowal sa xol fàtte loola sa boroom indil la ak rëy xam googu ndax am na njariñ fa fil ulumi maa yuqassil xalba wa yujibul kibra wa yunsi rabba xam gog dalay fàttaloo sa boroom jox la ak rëy jox la xool bu wow ba doo mën a dégg lu dara lu baax doo ko mën dégg ba di ko jëfe ndax xam googu am na njariñ kon nekkul ni xam yi lay woo yëpp danga ko war a wuyu si xam ko du xam yëpp am njariñ waaye dañ lay woo ne la kaa ñu xamal la yàlla commencé ak yow si si étape ñëw ak yow si étape bu maanaa sa jëmm ji mooy mulk mooy malakut sa jëmm ji yow mooy mulk mooy malakut daal di ñëw daal ne la doj yi mooy sa yax yi sa yax yi mooy tegtale maanaam ay doj ci yow mooy tegtale doj yi daan ne la sa karaw gii mooy gàncax daan la sa bët yi mooy melax mooy melax sa rangoñ yi mooy taw noonu lañ koy toppe dañ lay indil maanaam mul ko mala ko sa jëmm yow it nga nangu ko lool moo tax ma ne kooku laa yatba'u illaa hawaahu bannee xam ne topp waaye yow bu ñu la nee sa rangoñ yi mooy taw ta nga jàkkaarloog asmaan muy taw nga gëm ko luñ la mënoon tudde ab dof sa rangoñ mooy taw ngay xool asmaan muy taw sa bët yi mooy melax nga xool asmaan muy melax sa karaw gee gàncax te yàlla waxoon ni daa wàcce taw bi mu saxal gàncax pour nit ñi ak bàyyi ma yi sa karaw gi bàyyi ma yi mënuñ see dund ñoo ne yow mooy gàncax nga nangu ko mooy ndox moo tax waa ji waxoon ni as-suufiyatul juhalaa humul lazina yaxrujuuna min al jidd ila al majnun mu ne suufi yooyu di tuddi seen bopp ay suufi yu ñu réer lañ ñoo xam ne dañoo bàyyi fële dëgg ñëw nekk ci ak ndox mooy lii ma la wax nii boo ko seetloo xam ne ak ndof gu wér la waaye xam-xam bi foofu la ñuy tàmbalee ak yow nga dem tuuti ñu indi la ci al ittihaad ak kulliya muy ñaari ecole école tasawuf ittihaad ak kulliya lépp benn la lépp ay yàlla daan na tàllal say baaraam nga tàllal ñu ne la alif ak laam ak laam ñu ne la jël baaraam bi teg fii nga jël teg fii ñu ne la mooy hë bi muy allah di yàlla ñooy la yaay yàlla ñooy la yaay yàlla kooku benn firxale ci ñoom ndax ay firxa yu bari la waaye am na beneen firxa boo xam ne ñoom dañuy woote wu yàlla yàlla indil la ñaari yàlla sa jëmm ji ak jëmmi lépp lu am nga xam ne dañ naan sa loos wi sa loos wi ñu ne mooy alif loxo bi ñu ne laam loxo bi nday càmmoñ bi ñu ne laam bopp bi ñu ne mooy xëy bi muy allah ñu ne benn yàllaa ngoo wàcceel la ko ci suuf daan na sa dënn bi muy benn alif nga ne alif ñu ne la tànk bi nday yor bi laam tànku càmmoñ bi laam biir bi hë muy allah ñu ne la allah allah yàlla yàlla xoolal lii nga xam ne waxtaane ko sax ak tudd ko ñu ngi koy tuub di ko jéggalu sax ndax ku àtt na wax lii am aqida bii te yàlla lu ñu ci alxuraan jàngaloon wa ma kaana allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil mooy buur bi nga xam ne dara tëwu ko dara wala ci suuf yow nga ne yàlla nga tëtële lu bari waaye ba doon jàngoon aay bi lan lay tontu du la neex te daanaka ñëw si kanam moo tax benn aay bu am ful la daf ma ne fan yii daf ma ko nettali mu ne ma daam ko ñëw biir kër fekk na ba sama kaay ma xamal la yàlla kaay ma wan la yàlla fekk nag may jàng alxuraan nee na téye sama alxuraan di jàng mu ne ma ah. lii ngay jàng dee bu yàgg alxuraan mu ne ko lii ngay jàng deena bu yàgg waaye waa di ko am fulla mu ne may rab sans buntu maanaam tëj maa ko ëpp doole dóor ko dóor yu métti ko dóor yu métti man rek moom ci biir néeg bi ba mu sonn ba yuuxu ba jëggal ma yu métti jëggal ma yuuxu ma ne ko ah yàlla ma ne ko waaw góor ah boobu gën a gaaw dóor ko dóor yu métti la def nee na waaw am na fulla yàlla dañ ne la walaysa min shay'in moom ma ne yàlla la am na yaay am baay taxaw ne yàlla la te si Ahmad Bamba ne la walaysa min shay'in wala fiihi yàlla nekkul si biir dara moom mu nekk si biir ab néeg ne la may yàlla kaay ma xamal la yàlla may yàlla wala fi taxtihi wala alayhi musjala yàlla dara féetewu ko suuf dara féetewu ko kaw moom mu taxaw suuf si yàlla si jaww yàlla ji féetewu ko kaw mu ne mooy yàlla. bayit boobu la suñu tubaab fi ne la fa laysa maxluuxan wala maxsuura wa laysa maxmuulan wala maxfuura bayit boobu la firiwaat waaye la tax mu ne moom mooy yàlla te boo ko waxoon lii ma la wax ni du ko mën a convaincre mooy kulliye bi mu taxaw parce que moom gëm nañ léegi moom mooy suuf si mooy doj yi mooy asamaan si mooy garab yi mooy bàyyima yi mooy lépp moom moom mi lay wax ni mooy yàlla loolu la gëm loolu mooy kulliya mooy li am lépp nga jàpp ni yama gisatoo amul lenn ba luñ la joxoon ne lii lan la nga ne lii mën ñoom loolu la ñuy gëm bu ko defee maqaama yi nga xam dañ daan dégg ahlul tasawuf di ko wax muy maqaama yu riis ñaari koy yàq dañ koy indi maanaam yeneen ta'wil wa tarku ta'wilin wa ruxsatin ma asima ala allati qad suri'a lu mel ni maqaama mahq al mahq miim xaa xaaf mahq maqaama mu riis la woon mooy nga dem ba nga xamante ni nii doo gisa ci lenn lu dul yàlla loola mooy dootoo ragale ci lenn lu dul yàlla dootoo yaakaar ci lenn lu dul yàlla gaynde gi boo ko romboon fii xàmmee woo ko mus mi nga romb du la tax a daw yàlla rekk ngay gis xam ne yàlla mooy yor lépp mooy doxal lépp maqaamu riis la woon ñoom léegi ñu bàyyi firi mooma daan ne laa yara wujudan illa laa yara wujudan illa lil xaqi maanaam mooy yàlla rek am leen amut nit ki yàlla ndox mi yàlla suuf si yàlla garab gi yàlla lu ne ñu ne yàlla daal di yàq maqaama ma beneen maqaama bu ñu tuddoon maqaama maxwu al maxwu muy miim xaawaaw te mooy lépp looy jëf nga gis ci yàlla képp yàlla képp tax lay jëf doo jëf mukk te yàlla taxul di maqaam moo xam ne dalay wan ni li ngay jëf ak lu mu rëy rëy bu ko yéem ndax yàllaa la jox xel mi ak xol bee ruugi ak kattan gi ba nga mën koo jëf kon bu ko yéem maxwu boobu ñoom ñu firee ko neneen ne li ngay jëf lépp yàllaa koy jëf yow jëfoo ko boo naa nee sàngara ñu ne yàllaa nga njaalo ñu ne yàllaay njaalo nga jëw ñu ne yàllaay jëw nga fen ñu ne yàllaay jëw loo jëf ñu ne yàllaa yàllaa ko jëf ñu maqaam boobu daal di ñëw jël nag léegi li nga xam ne suñ borom da ko waxoon ci alxuraan muy lu wér ñëpp xam ko ñu indi ko firéew ko neneen yàq firé ya kullu shay'in halikun yàlla ne dana dee ba des sama jëmm ji man yàlla man rek maa fay des lépp dee ñoom dégguñu aaya bi xamuñu yàlla firiwul loolu daan na la kullu shay'in halikun illaa wajhahu mooy jëmmi yàlla ji rek fi nekk leneen nekku fi gis nga ni tàmbalee léegi di yàq sa aqida ngir teggin la yàlla mu seet wecc tegal la fi leneen jëmmi yàlla doo nga fi nekk leneen nekku fi kullu léppay jeex léppay jeex doomu aadama yi bàyyima yi gàncax gi jamaadaat bi lépp ay jeex malaaka yi wa yabqa wajhu rabbika ba mu des sa boroom ñoom ñoo ne jeex gi maanaam mooy xam gi nga xam ni lii lépp am seene si biir leeru yàlla ba yàlla doo nga fi nekk looloy jeex bi daal la koy am misaal daal la mi ngi mel ni rek nga teg fii sa siwo ndox jël galaas gi galaas gi jëmm la woon nga jël jëmmi galaas gi dugal ko ci ndox mi ba mu seey sa kon ci léegi ni ko nekk boo dee ab daf nga fottos ne est mu ne wax na dëgg de fekke fàtte nga ni glace gi bi mu seeyee si ndox mi daa yokk ndox mi te yàlla du kuy yokk ak kuy wàññeeku yàlla du luy yokk ak luy wàññeeku waaye fàtte nga loolu sax yow mën naa gis kenn ci ñoom mu ne ma yow da ngaa xamul lañ xam rek Sëriñ Tuubaa loolu la xamoon di ko jàngalee di ko woote bind na ko sax ma ne ko fan la ko bind mu ne ma nee na dala dala ni yàllaahu kay dala koy leer na ñu ne yàllaa man tegtal yàlla mooy dara nekku fi lu dul yàlla ma ne ko xam nga Sëriñ Tuubaa li wax sirrul masoon suñ boom da koy jox mu xam xamuk démb xamuk tey xamuk ëllëg taxoon na ba muy bind jawartu boobu di wax waxam ji wóoroon na ki ni ngi ñëw am ñoo xam ne danañ yàq waxam jooju bëgg a indi maanaam beneen ta'wil boo xam ne bëggu teg bi ko tax a jóg moo tax mu teg sa lu am solo bila taqarrurin ma ne ko àggal foofu da àgg foofu bila taqarrurin dala ni yàlla ala llahi bila taqarrurin yàlla ma xamal mooy kan la suñu bëgg a wax yàlla ba ma xamal mooy kan moo tax ma bëgg ko safoo ci moom jeex ci moom mu jarama lu nekk waaye Sëriñ Tuubaa waxul mukk ni lépp yàlla la moo tax mu teg ci bilaa taqarurin waxuma nag ñi nga xam ne dañoo waru dañoo waru dégg ñi am ci wax ji loolu tax maa wax man loolu mooy bilaa taqarurin bu ko defee xam naa kon dañuy gën a tënk waxtu wi bu ko defee noonu ñu jëlee waxi yàlla tawil ko soppi ko jël waxi Serigne tubaa def ko waxi yonente bi daf ko waxi nit yàlla yépp boo leen waxee ñu ne ñun lañu xam moom la Sayyidna Aliyu doon wax naan yaa rubba jawhari ilmin law abuhu bihi Sayyidna Aliyu la waxoon ni maa ngi wuuri si xam-xam yoo xam ne su ma ko waxoon ngeen dagg sama fii ni ma da nga jaamu xërëm ñu ne ñun lii lañu xam moo tax bu ñu ko waxee ñu nit ñu ne da ngeen di bokkaale dañ leen di rey gis nga de jël waxi nit yàlla yu baax yooyu firee ko neneen te moom ba muy wax lii la taxoon muy wax maanaam mooy doomu aadama dana àgg foo xam ne ci xam-xam dana xam ci jant bi ay xeeti xam-xam yoo xam ne xam ko si weer wi xam ko ci biddiw yi ak suuf si bu ko nettali woon rek ñu ne wax da ngay jaamu xërëm balxiis lu mu daan jant bi te la taxoon muy jaamu jant mooy dem ba xam ci jant bi xarit xam-xam yoo xam ni nii jàpp na ni lu dul jant yi mënta nekk yàlla bu ko defee Sayyidina Ali ne xam naa xeeti xam-xam yoo xam ne si jant beeg weer weeg biddiw yeeg suuf si lu nekk su ma ko nekk ni wan rek ngeen ne damaa bokkale yàlla damay jaamu xërëm kon duma ko wax ñoom nag ñu fidee ko neneen ne ñoom seen xam-xam yooyu ñu xam moom la àll yi xamoon ba tax ma wax wax jéen yi daal di daal lay daal lay indi nag yu ñaaw mooy lépp loo xamoon démb muy xam-xam nga gëmoon ko ñu firil la ko neneen jàng si alxuraan seydina ibrahim safara sa yaanaaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim ñu ne la du woon sawara kat sawara soosu maanaam sawara si maanaa la mooy naarul xadab sawara si mer mer ñu ko Namrus mere woon ñooy la loolu dong mooy sawara si waaye Ibrahim ke mosu ko sànni sawara ndax lay weddi la nga gëmoon alxuraan wax ko addi saxal ko ñu weddi la loolu moo tax am ne nitu yàlla ko si ma sa toog kenn si ñoom mu ne ko Ibrahim kenn sànniwu ko sawara ndax sawara ko sànni mu lakk nit yàlla ki ne ko nañ taal ñu taal ba taal bi yaa ngi lool mu jóg daal tibb sawara si moom nit yàlla ki bi mu si tibbee na ko tàllal solo loxo mu tàllal mu teg ko si ne ko ndax lakk na la mu ne ko déedéet mu ne ko sawara jàmm ñuy digal dong la su ko borom dama def ko digal du soo ko gëm ne barke la gu màgg ñu siy wut yàlla xayru min alfi sahrin ñu firil la ko neneen ñoom am na nu jàppi laytu xadiri te dan ne la laytu xadiri ñoom xamuñ ko ñoom ñoo koy màggal yàlla da koo nëbb ma ñoom xamuñu yàlla nga leen laytu xadiri mooy lan ñu ne la gis nga bis bii nga xamee ne yaay yàlla bis bii ñu la xamante ne yaay yàlla ba nga gëm ne yaay yàlla mooy laytu waa ji donte tële lépp it li yoom tëye ko muy xaaral la xaaral samay jaamu yàlla mënu koo tële. bu ko defee ñu indi la léegi. dara amul dara aayul maxaam dara amul dara aayul sàngara aayul jigéen joo takkul aayul dara aayul. te suñu tubaab lu mu waxoon wala takun muntabisa sari'a fa nabsuha ila rada zari'a sari'a bu ko mukk bul sànni mukk sari'a li sari'a araamal na nga ko araamal lim daganal na ko daganal ñoom nag ñu sànni maanaam sari'a fële ne dara aayul dara amul ñooy wax laa aba wala umma wala uxta loolu la ñuy wax bay amul yaay amul rakk jigéen amul mag jigéen amul daal def seen génn guddi tudde ko laylatul nuuri waaja ne ak neexoon ñu tudde ko guddi gi lëndëm te bañ ko tudde guddi gi leer ba guddi ga ja dajee ba sori ñu def seeni sikkar def ya ñuy def léegi lépp dagan na dara ayul bàyyi songu doom def ci moom lu ko neex xamul ni sax kii doomam la sa rakkuy jigéen nga def si moom lu la neex xoolal pas-pas yu ñaaw yii juddu ci biir tasawuf ñu tuddi ko léegi tasawuf te yonent bi waxoon ni xaslataani laysa fawqahuma shay'un min ash-sharri ashirku billahi wa durru li ibadillahi ñaari jukkoo ngi nii yoo xamante ni nii dara gën leen bon muy bokkaale yàlla ak lor jaame yàlla yi ñoom nag wees nañ bokkaale ñëw nañu léegi ci lor jaame yàlla yi indi la pas-pas boo xam ne dugg sa njaboot jox leen pas-pas booba nga xam ne ay yenn lenn si ay gone yu murit yoo xam ne yeewuñ dañ leen di fëkk jox leen pas-pas yii ñu gëm leneen lu bokk li suñu Tuubaa indi woon loolu am na bu xam nañ ci dara. xëy na yaa ngi xalaat naan waaw lii moom fan la juddoo. tasawuf bii fan la jóge tasawuf bu bon bii fan la jóge kan moo ko fi indi kan moo ko fi indi ñaar ñaare ko fi indi ñaar kenn ki mooy seytaane kenn ki mooy seytaane walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa xaratkum lamaniyu xatta jaa amrullahi wa xarrakum billahi alxaruur ki leen war seen borom bañ jàppe neneen yàlla kooku mooy alxaruur te mooy seytaane seytaane moo leen wor jox leen xeeti pasos yi ñaaw yu bon yii ñu commencé di ko dàgg sant gëm ko nag ba àgg si di si dàgg sant ngir saxal ko dellu sa la mu waxoon ni wa min annaas man yujaadilu fi llahi bi xayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytaanin am na ñoo xam ngi dagg sant ci yàlla di wax loo xam ne xamuñ ko ndax du xam-xam te fekk kañ topp mu jiite leen mooy seytaane képp lañ topp mu jiite leen kon seytaane moomu kenn la si ñi nga xam ne moo fi indi maanaam mbir yi nii la waaja wax ni xadd malakat xuluubahum awhaamu fal xawmu ibliisu lahum imaamu xad malakat xuluubahum awhaamu fal xawmu ibliisu lahum imaamu mu ne ay nit lañ yoo xam ne iblis mooy seen njiit moo leen jële ci pas-pas yooyu jox leen ko ak xam-xam boobu ñeneen ñi la leen ko yóbbee dëgg la ba léegi mooy seytaane waaye nag am na fum jaar fam jaar maanaam mooy fa Sëriñ Tuubaa wax ni fa kullu man xabla wasuli i'tazal wa lam yurabbihi murabbin xadd kamul fa innahu yaquudu fi bahri rada wala yaji'u minhu shay'un abada li annahu yaquuduhu shaytaan wan nafsu wal hawa kama abaalu ñeneen ñi lii moo leen dal ànd ak sëriñ bu mat sëriñ mu leen di tarbiya di leen tarxee si yoonu yàlla ñu dem tuuti daal di beru suñu tubaab ne bañ beloo seytaane ñëw ak bakkan ak bànneex nekk seen sëriñ di leen xamal léegi li ko neex di leen gëmal gëmloo lu ko neex ñu ne ñi lii moo leen ko yóbbee mooy taxaw ci maqaama gëm maqaama te loolu la Zuhlu ibn Tustari doon bañ doon wax naan wa kulla maqaamin laa taqum fiihi wa kulla maqaamin laa taqum fiihi ndax innahu xijaabun mu ne maqaam bés taxaw mukk maqaam bés taa yos taxawee mu nekk sa kiiraay yiir la seytaane ñëw fekk la fa jox la ay gëm-gëm yoo xam te ni nii bokkut ak li yàlla waxoon démb téere boobu rek ngeen di ngeen di jàng muy téere boobu ñu wax daaliya xam nga borom lépp na ko fa moom ko déggoon tasawuf la dégg nga mooy la wa iza ra'ayta min al mamaliki ra'ihan fal talxa anhu wa ila rabbika smut da nga dem ba àgg ci maqaamam li ñuy tuddee almamalik te mooy moomeeli yàlla yi yàlla wan na ko maqaama yi ñëw fatxu ñëw nga am ay xaal am ay gis-gis mu ne fii fal talxa anhu bu ko yëg waaye wa ila rabbika smut bu la maqaama ñor waaye yàlla na la ñor xool yàlla rek ñenn ñi nag bi ñu agsee foofu dañoo fàtte yàlla du mooyu ko xool maqaama loolu moo leen daane ñu daal daanu te iblis ku mu nekk sa njiit faaw nga sànku faaw nga réer faaw nga am pas-pas yi ndax iblis moo waxoon ni àdduna ak li ci biiram su ma ko yàlla doon moom loo ak ma sànq benn doomu aadama sànq benn doomu aadama moo ma gënal iblis nee na sànq benn nit moo ko gënal moom àdduna ak li ci biiram sànq benn nit kooku nag mooy sëriñu ñooñ di woote tasawuf te bokkuñ ci tasawuf kon ngir jeexal ngir jeexal ñu dugg ci laaj yi su fekkee am na ay laaj su ma la tënkalee tasawuf bii tasawuf bii nga xam ne mooy tasawuf bi nga xam ne falsafa dong la du dara su ma ko tënkee nañuy jàpp way waykat bii daa wax ne xata'u xata'u tariixa saalikiina wa aslamu subulal huda bi jahalatin wa dalali in xulta xaala allahu xaala rasuluhu hamazuuka hamzal munakkaril mutaqaali taraku alsaraa'i'a wal xaqaa'iqa waqtadaruu bi taraa'iqil juhaali wa dalaali mu ne ñii de dañu ne dañoo sóobu yoon tasawuf waaye fekk dañoo lëndëmal yoon wa ak gu réer ak sànkute waaye du yoon walañ jaar boo leen ne yàlla nee na ya yonent bi nee na dañ lay piisante di la wokkante ni moom ko di yëwwut kuy yàlla moom mooy yàlla di ba noppi naan yàlla nee na yonent bi nee na dina piisante nee na loolu lañ lay wax taraku asraiha banañ sharia wala xaqaayiqa bàyyi nañ xaqiiqa ndax liñ nekk ñoo ko tuddee xaqiiqa ñoom waaye du xaqiiqa léegi nag ñu jàpp waqtadu bi tara'iqil juhali wa dalali ñu ngi si yoonu réer yoonu sànkute foofu la nekk bu ko fee réer gii nag réer gii ñu réer ñoom mooy jàpp ni ñoom ñoo xam lii ñu xam mooy yàlla mooy dëgg ku ko xamul xamoo réer googu nag la waa balaaxa di tuddee juhlul murakkab wal mar'u yajhalu summa yajhalu annahu sul jahli fasaaka fi asri dalali wa ma fadi réer ba noppi te xamoo ni réer nga ñoom nag moo leen dal xëy na am na kuy xalaat naan ci mbooloo mi ah mbaadu suñu Bàmba daa weddi jagle ndax am na nit yàlla yoo xam ne danañ leen jagleel yenn saa ñu wàcc sariya déedéet weddiwuma jagle waaye jagle baat bi firi na boppam kon mooy loo xam ne du fi ñëpp du ñu fi ñëpp yonent bi amoon na ay jagle yu bari waaye dafa ne afala akunu abdan shakura ndax duma nekk jaam buy sant sama borom jagle yu bari jëlu ko yu néew la sa jël mooy yaloxaan lim ba àgg si fa mu ni xaalisatan laka min dunil mu'minina yu néew la sa jël si jagle yooyu Sëriñ Tuubaa amoon na ko wa umri ilal jinaani iidu maqaam it kay jagle la sa dund gi ba jëna fet la waaye kan moo ko gën a sonn si yàlla kan moo def si yàlla lim def si yàlla kon loolu waa usul di jàng loo xam ne dafa araam nga roy ko te dañu ko firee al ikhtisasiya mooy jagle jagle kenn du ko roy moo tax jagle ñu bàyyi ko fee loolu ñu néew la du ñëpp kon sama kàddu gu mujj mooy ñun daal nañ jàpp solo Sëriñ Tuubaa waxoon waturuk sabiilal axbiyaa al mu'tadiin mooy ñi mujjee wax mu ne yoon ñi nga xam ne dañoo bew jalgate weddi seen boroom yoon woowee yow ba ko bu mu nekk saw yoon waaye wasluk sabiilal askiyaa al muhtadiin ñu jub te yoon wee ñu nekk mu yoon bu baax wi yow nekkal sa yoon woowee ak aaya ba suñu boroom waxee ni wala tufsidu fil ardi ba'da islaahiha wad'uuhu xaw wa tamaan suuf yàlla defar na ko pare bi ñu ko yàq te nag pas-pas yii da yàq suuf yàq société bi boo demee ba ne sàcc siif yi fi jàmbur ayul agressé ayul naan sàngara ayul njaalo ayul lépp nga ne ayul yàq nga suuf yàq nga société bi dara moo dara dutul baax moo tax kon pas-pas la yoo xam ne dañ koo war a xeex ci ay conférence yu mel nii xeex ko ci ay mindi tasaare ak ay waxtaan lu ñu war a xeex la ndax day yàq suuf kon mbooloo mi nga xam ne ñoo organisé conférence bii ngir di leeral ba def thème bu mel nii lii jàll ci ñoom kenn amul seen fay. jazaakumullahu xayran ñoom ñu ñoom ñu def lii ñaan yàlla kàddu gi yàlla barkeel ko ba ñu bari sa ñoom bu ñu ko déggee yàlla wëlbati leen ba ñu jógee ci pas-pas yooya ñëw si li nga xam ne mooy diine moo sell yàlla na ko yàlla def barke weeru koor kon waxtaan wi lépp loo xam ne dëng na si wala ñu waxe ko ni ñu ko war waxe wala mu am njuumte loola ña ngi koy jéggalu ñi xam ne matadik doomu adama dong la waaye du suñu yéene lu si rafet nag ñu sante ko yàlla di fàttali leen dañu waxoon sànq rek mooy guddi gi ñu jëm muy guddi gi barkeel ku fàttali ko ni bisul tey bii si guddi gi ñoo def waxtaan ñun ñii daal na ñu sànni ñaan soxal nañ ñaanu ñëpp ak njëgalu ñëpp ñu jëgalu ñu ko yàlla loolu ñu koy sàkku si ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu xanaa ba ay laaj amee sëriñ Ahmadu Bamba Sill ci turu muassasatul Wafa bi fokkool xeex iman ñoo ngi lay jagleel ak cant goo xamante ne am na tàmbali kay waaye amu leen waay di ñaan ci yàlla subhaanahu wa mu guddal sa fan te yokk sa xam-xam te lii nga fi wax ñu jariñoo ko yaakaar naa ne képp koo xamante ne xerawlu nga waxtaan wi tey jii nii jariñu nga ci njariñ loo xamante ne amul àpp kon nag ci turu mu am iman ñoo ngi lay sant te ñaan lii nga xamante ne moom nga ñu andil tey mu nekk suñu defaru tey ak ëllëg tànk yi nga xamante ne tamit moom nga yëkkati ba tax nga wuy si woote bii te dara taxul lu yàlla rek tànk yooyu yàlla na ko yàlla def mu nekk tànk yiw tànk jéggalu bakkaar tànk tàbbi bu ëllëgee kon cant gi moom am na fu mu tàmbalee waaye amu fu ñëw xam naa ne bala ñoo ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci eh, li sëriñ bi waxtaane dañuy jox ñi nga xamante ne ñoo ñooy tontu laaj yu aju ci wàllu fiqh su ko defee laaj yi nga xamante ne moo fi ñëwoon ci fan yi weesu yépp incha allah gëstu nañu ko ba xam ko ñu joxe ñu tontu ci laaj yi dooral dugg ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan xam ñu fàttali mbooloo mi rek ne ñii nga xamante ne ñoo ñooy taxaw ci seen ginnaaw tey saytu lu aju ci toogin week sàppe seek ak bagage yi ñuy jàppalanteeg ñoom rek te xam ne ñu ñëpp defar rek moo ñu tax a jóg waaye kenn ñëw fii pour yàq kon nag ñii nga xam ne ñoo amee wàllu sécurité bi ñuy jàppalanteeg ñoom kuñ ci kuñ ci ne jógal ñëw fii nga lépp defar rek moo ñu tudd waaye nag lenn loxo la wala doy del kenn taxu jàpp te xam ñun ñëpp defar rek moo ñu tax a jóg أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخير خديمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kii bu ne day laaj ndax ku nekk ci weeru koor su gisee bis bu rafet dana sañ a wattu أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وآله وقديمه وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين waaw koor su jotee bis bu rafet sañ naa watu ndax mel na ni koor ak watu jotewul dara waaw kii mu ne lan mooy atteb dentifrice ci ramadan ci weeru koor maanaam borosu daal lan mooy atteb waaw mel ni laaj boobu li muy ñëw bari na waaye dañ koo sib rek moom mi nga xam ne moo koy def su fexee ba dara jàllu te def na luñu sib saa yu ca dara jàllee nag war naa fay bis boobee kii mu ne damay laaj bourse boo xam ne waa école ñoo ko moomoon maanaam dañ leen koo jox ndax sañ lañ koo jël di ko jaay kaneen ah, maanaam daa mel ni nag mu fekk ki nga xam ne moo koy wutal burs mu neexal ko ngir mu yomb wala yu mel noonu waaye fekk burs boo xam ne dañ ko mayoon kenn mu jënd ko dagan ci mu ne day laaj ndax jàkka joo xam ne bañ koy tabax maanaam jubluwoon nañ ca jumaa jàkka lañ ca jubluwoon suñ demee ba mu yàgg des na ci mën a julli ajuma wala déet ndax sañet na julli ajuma jàkka jooju wala déet waaw daa mel ni jàkka ak juma amuñu tàqale yaay tur waaye amuñu tàqale maanaam suñ fexee ba jàkka ja yeesu dëkkukaay yéen dëkk ci misaal fi ne nii ci tabax la ñuy dëkkee jàkka ja bu doonay tabax rek manees na caa julli waaye su fekkee jàkka joo xam ne mooy yees dëkkukaay yéen dëkk nit ki dañ koo def sàkket wala lu ko nur moom dees ca mën a julli kii mu koo xam ne dafa yoroon bori koor ba weeru koor ñëwaat nan la koy faye waaw kooku day day fay te boole ca bis bu mu fay bu ne leere leere nga mudd mu ne di laaj yonente yu njëkk yi nan lañ daa jullee nan lañ daa jullee voilà loolu daa mel ñu ngi ko doon seet ci téere yi ak ko laaj mu ne kii mu ne ndax kenn jekk sañ naa jekk-jekk rey aw fas ngir yërmaande ju am ci moom maanaam ngir yërëm koo ko yërëm waaw fas wa kay su fekkee daa sonn sonn coono boo xam ne mën a noppale ci moom ñu ngi tawat lool soo baa mu ko wala mu ray ko ngir mënu ne ndax kenn jël na sañ naa jël aw fas jaay ko ñi yor ay gaynde wala ay rabi àll yu mel noonu ngir ñu ngir ñu jox leen ko ñu lekk ay eh, fas wala ay mbaam wala yu mel noonu ah déedéet loolu daganul muy laaj ba tey ne koo xam ne su gisee soxnaam mbaa mu wax moom maanaam xëy na daf cee jële bànneex muy laaj kooku nu muy def ci weeru koor waaw maanaam su fekkee saa yu gisee soxnaam mbaa mu moom da cee am bànneex waaye ci lool rek kon amul luñ ci wax ndax loolu yàqu koor su fekkee daa jubloo wax ne saa yu gisee soxnaam dara day génne ci moom kooku moom itam waxoon nan su fekkee saa yu jàkkaarloo jigéen wala mu xalaat ko rek dara génn ci moom ñàkkatay googu bu ñàkkatay tax na jéggal nañ ko ko dara du ca kii mu ne bu gisee ndax bu gisee jigéen ju mu bëgg sañ naa def loo xam ne ni jigéen da koy gën a bëgg a déedéet loolu wëlbati xelum jàmbur la daganut maanaam nag su ko neexee mën na ko ñaan yàlla mu boo seen diggante wala yu ko waaye def luy tax xelum jigéen jooje wëlbati bu jëm ci moom kooku moom wëlbati xelum jàmbur la moo tax dagan ba léegi mu ne damay faral di gis lenn ci taalibe yi bu ñuy kuréel xasaayit wala ñuy jàng ci baas yi bu julli jotee it bu julli jotee it dañuy jàll rek ndax yéex julli googu danañ ca am bàkkaar wala sax nga dégg leen ñu ne xasaa yi mën naa wuutu julli muy laaj loolu lan moo ciy gis-gis ak lan la bëgg ku ko laabire mbokki taalibe loole li ci suñu gis-gis mooy lu ëpp def lool lool la ndax maanaam lépp lu nekk ba julli jot rek da ko war a bàyyi dem te julli julli daa am lu ñuy wax muxtaar ak daroori yi suñu àggee ca muxtaar ma ko amul ngànt daa war a bàyyi lépp lu mu def dem julli ji su ca julliwul nag ba àgg ca daroori ya doog a julli dana am bàkkaar waaye du tee julli ga baax su fekkee daa amoon ngànt lu ko tey julli bu jullee ca daruriya kooku moom du am bàkkaar ak julleem baax na waaw soo defee nag maanaam boroom xasaayit yooyu ñuy jàng xasaayit tam muy Serigne Touba ak fonk julleem ku ne dégg na ci lu ne ndax dégg nañ ba tàyyi sàkket woowu ñuy nettali ne dañoo noddoon mag ñi di ko àggale ba mu ñëwee daal di laaj bi ñu nodd fan la sàkket bi tolloon ñu wax ko ko mu yàqalu loolu lépp nga xam ne kon waneen na bu julli xasee ba def bu jot ba jot leneen lu waay def amul solo kon nag su julli jotee daal yaakaar na ne li gën mooy ñu bàyyi ko dem julli leneen li mu wax tamit muy yit man naa wuutu julli loolu gis ñu fu ko boroom saxal ah moom mi doon bind xasaayit daal gis nañ ne wax nañ ne mbindam moo féete kaw koor gu ñu nangu ak julli gu ñu nangu waaye am naa mbindam mën naa wuutu julli nag moom gisaguñ ko fenn wallahu taala Euh, ñi nga xam ne ñoo méngoo tontu laaj fiq yi yaakaar naa ne laaj yi seen yëpp leer na nañ xamaa ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah suba sëriñ Hadi Touré imaam euh, sëriñ Hadi Touré bu dëkk Fass incha allah moom la ñuy dalal fii jataay bi mu fas yéene waxtaane doyadik ngëm ci jamono ji ana lan moo ko sabab ak lan lañ koy mën a saafara incha allah suñu Adi Touré imam suñu Adi mudir di dëkk Fass Touré allah bu subaa moom la ñuy dara ci bi mu fas yéene waxtaane doye ngëm ci jamono jii ana lan mooy sabab bi ak lan moo koy saafara ñu fàttali rek mbooloo mi ne incha allah waxtaan yii ak waxtaan yi jàll yépp képp koo xamante ne soxlawoo nga euh, lu jëm ci CD yi moo xam CD audio la wala vidéo la wala cassette carré la waxtaan yépp ku jokkoo ñi nga xamante ne ñoo yàlla yore wàllu technique bi waaw képp koo xamante ne jokkoo nga ñi nga xam ne ñoo yore wàllu bi incha allah boo soxlaa CD yi wala nga soxla kasakaare yi yépp jàpp ni na naka doon tamit képp koo xamante ne bëgg ngaa topp waxtaan yi bëgg nga koo dégluwaat boo dégloo Darou Moukhty FM wala nga déglu Dunya FM Mbacké wala Sud FM bu Mbacké wala Lamp FM bu wala Diso wala Jant bi FM rajo yooyu yëpp ku ko déglu wala Walf Fadjri bu Mbacké ba tey rajo yooyu yëpp koo déglu ku nekk incha allah waxtaan yi gis na ko jàllale naka noonu tamit internet yi ku ci dugg ku nekk madialis.org incha allah da nga mën a topp waxtaan wi kon xam naa ne dañuy dugg ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li sëriñ bi doon waxtaane te mooy dëgg dëgg ak li koy nuru te moom xam naa ne ci laaj yooyu rek su ko defee ñu mu dugg ci laaj insha allah. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa innii u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun salaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu sëriñ Ahmadou Bamba ñoo ngi nuyu di la ziyaar di la ndokkeel ci weeru koor yi di la massawu ci coono it di fàttali mbokk waxtaan yi xam ni danañ ko amal ci koor gi incha allah rabbi def nañ ko ay CD ku ko soxla incha allah boo jokkoo ak ñi nga xam ne ñooy ñoo yor laj na ak saxaafa te sëñ Ahmadou Mbacke jiidi ko incha allah loo si soxla ci CD dana jàppande. gannaaw si loolu mbokk mi dafay laaj jëmmi gis yàlla ndax dagan na wala déet ak lan mooy atteem atteem gis yàlla jëmmi gis yàlla lay laaj ndax dagan na wala déet ak lan mooy atteem. Ah, ok jërëjëf gis yàlla duñ ko weddi waaye kañ lañ koy gis ak fan lañ koy gis mooy wax ji wujuhun yawmaysin naadira ila rabbiha naazira suñ borom nee na ëllëg yawmal xiyaam danañu ko gis kon kañ lañuy gis yàlla ëllëg yawmal xiyaam fan lañ koy gisee lillazina ahsanul husna wa ziyaada alxuraan dafa ne ñii rafetal daañu am ajjana ba nepp mën a am mbar feggu ndollin ndollin la moom mooy gis yàlla ak am ngërëm moom loolu nag ajjana lay doon benn aaya alxuraan la benn xadiis bu saxal ne fii ci àdduna mënees na fee gis yàlla jëmmi yàlla ji moom ëllëg yowmal xiyaam dong lañ ko mën a gis te sax àjjana lañ koy gisee. bisimilah loolu leer na kon xam naa du soreek laaju mbokk mi mu ni moom ndax li ñuy gis yàlla la wala déet maanaam ñooñu di wax dañuy gis yàlla lan la ñuy gis. waaw li ñuy gis dafay tegtale yàlla. li ñuy gis lépp dafay tegtale yàlla waaye du yàlla wa ka ayyin min aaya fi samawati wal ardi yamurruuna alayha wa hum li ñuy gis lépp ay kiimtaan la mu ñu nekk asamaan mu ñu nekk suuf ay kiimtaan la yuy tegtale nekku yàlla gi ak nekk gi nekk kenn waaye li ñuy gis lépp du doomu aadama yi du gàncax gi du garab yi du dara loo xam ne ci li ñuy gis maanaa yàlla la waaye nag kàttanu yàlla lay tegtale moom mi nga xam ne moo ko sàkk waaye li ñuy gis lépp dara du si yàlla. jazakallahu loolu leer na mbokk mi tegaat ci ni ñoom ñooñu lañ lan la ñuy werd lan la ñuy werd dëgg-dëgg ba tax ñu naan dañuy gis yàlla. laaj bu am solo ndax waxoon nañu ak yow si njëlbeen gi ne buñ dee tàmbali seen werd yooyu. dañ koy tàmbaleeg yow si jox la istighfar la ilaha illallah salaatu ala nabi mu mel ni yooyu ay mbir la yoo xam ne ñun xam la si diine mu am cëslaay waaye nag duñ ko mujjee werdu ay tur la yooyu looy werdu am na ay tur yoo xam ne tur yàlla la asmaa lay usna yi ak yu mel noonu di ay tur yu baax yàlla ne nañ ko siiwoo suñ ko deewoo waaye ñoom bu ñu tàmbalee si yooyu ba nga wuyu si leen am nañ seen yeneen façon ngi werd yu ñu yor yoo xam ne bokkut ak yooyu bokk na sa werd yooya jël turu yàlla tëgg ko ab talsam boo xamante ne nii dafay tolloog benn kuuyal jinne si kuuyal jinne yi ndax turu yàlla bu mën a doon mën nga koo jël tëgg tëgg ko talsam su fekkee xam nga ni ñuy tëggee talsam ñoom daañ jël turu yàlla tëgg ko ab talsam mu tolloog benn kuyal jinne si kuyal jinne yi ñu la koy wedd loolu yenn saa yi duñ tëggtal sam waaye dañuy jël maanaa turu jinne tur boo xam ne turu jinne delt la jox la turu jinne ba nga di ko weddu waaye boole sa boole sa ay ay ay ay ay loo xam ne dañu tuddee tarbiya dañ la naan da ngay da ngay tur wi dugal la si xërëm goo xamante ni nii ndax am na si tur yoo xam ne bu ñu la ko joxee dan la naan da jël faatixatul kitaab saar wu sell woowu nga xam ne mooy ndey alxuraan ñoo ne da koy bind tàmbalee ko si wala daal lii na jëm si alhamdu kon da koy juutal lañ bëgg a wax waaye li si gën a ñaaw te gën see yéeme te ëpp wax sax mooy boo ko dee bind dañ la naan si kaw lal ngay toog bind ko kaw lal te lal booba ngay toog di ko bind da nga fay séeg jigéen joo xam ne takkoo ko ba sobe sa nekk fa nga toog sobe si di bind fatiha boobu lan mooy nekk daaj yi ñooy da ngay jël maanaam ab xaj ray ko jël deretu xaj ja def ko muy muy daaj nga di ko bind fatihatul kitab saar wu la boobu boo ko bindee pare nag tiim maanaam fatiha boobu nga bind ak sobe soosu jël tuddu jinni mi ngay woo ku wér jinni jooju léegi loolu mooy indi mbooloo mi ci lañuy def maanaam li ñu tudde maanaam tasxiir te mooy fexe ba nit topp la fexe ba nit topp la mooy tasxiir tàggat nit ba mu topp la ci lañ koy liggéey ci lañ koy liggéey tamit maanaam li ñu tuddee maanaam tabdil dañ koy def ñoom di jëflanteeg jinne yi buñ lambee seen poche génne fekk ci xaalis yooyu yëpp ci wedd yooyu lañ koy def nga xam ne wedd yooyu duñ ko tàmbalee ak yow waaye foo demee ba ñu wóolu la ba nga àgg maanaam foo xam ne xam na ni seen ñooñ dëgg nga ci la ñuy soog a ñëwee ak ak yow si di la jox maanaam wedd yu mel noonu waaye duñ ko tàmbalee nag na mbokk mi muy laaj mu ni di rafet lu waxtaan wi mu ni man damay laaj ndax yàlla yàlla yi ñoom dañoo murtad wala ay kufur lañu wala dañoo saay-saay rekk loolu laa bëgg ku leen ku ku maam loolu laa bëgg ku ma ko leeral. ñett ñett yépp lañ dañoo murtad ndax am na si ñoom ñoo xamante ni dañoo gëmoon Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam démb. nekkoon ci diiney islaam di jaamu yàlla di julli di woor bokkoon sax ci tarixa am nañu ci bokkoon suñu tariixa bi tariixa almuridiya xëy xëy daal fii ba loolu yépp dem indi maanaa gis-gis yële ak pas-pas yële kon wedd nañ yàlla wedd nañ yonent bi wedd nañ saxaaba yi wedd nañ sëriñ su baax sépp kon murtad nañ wedd nañ yàlla waaye ay saay saay lañ tamit ndax li ñuy jëf saay-saay doo nga koy jëf dem ba amoo kersa si li ngay jëf xamatoo dara lu ñaaw dara amul dara aayul loola may pas-pasub saay-saay kon ay saay-saay lañ kon ñoom lépp lañ murtad lañ yéefar lañ ay saay-saay lañ. jazakallahu xayran <laughs> kii muy laaj mu ni ndax werdkat yi duñu faral di gis ay seytaane mu leen di sànq mu leen di sànq ba tax nu jàppe loolu yàlla ba tax nu jàpp loolu yàlla te amuñu ku leen koy leeralal maam seetaan di leen sànq ba tax nu jàppe ko yàlla te amuñu kenn ku leen ko leeralal junjoon naa ko ci biir waxtaan wi waxoon naa ni seen pas-pas yooyu ci ñaar yëf lay juddoo te benn bi mooy seytaane wa inna shayaatiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim li yujaadiluukum wa in wa in ata'tumuhum la mushrikun dama tàmm riwaaya Hafs te bu dee fii la riwaaya Wars lañuy gën a miin bu koy fee alifu wa in ata'tumuhum jooju daf may sonal ndax dama koy bëgg a tayyu te tàmmuma ko wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun laa gën a miin man Hafs lay jàng waaye nag bu dee suñ bor yi Wars lañ gën a miin moo tax su ma fi nekkee di wax may bëgg a sàmmante jàng riwaaya Wars bi bëgg a taxañ maanaa tayu bëgg a tayu alif boobu noonu dégg nga yàlla dafa ne saytaane yi am nañ seeni wàlliyu ni yàlla amee ay wàlliyu seen wàlliyu yooyu dañ leen di wax yu ay xam-xam ak ay azkar ay sikkar yu ñuy jëfandikoo ak ay xam-xam bu ko fee ñu ay jóg nag di dagg ak nit yàlla yi nga xam ne ñoo nekk wàlliyu yàlla yi yàlla ne bu ngeen toppee ñoo ñee day dugg maanaa si sirku damay bokkaale yàlla daal di nekk ñuy bokkaale Firawna jëkki jëkkiwul rek waaye lëkkaloo na ak saytaane jëfandikoo ay di jinne yi maanaam daal di wut maanaam trois cent soixante-six yàlla ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukk ak juróom benn wutal garabu nixmaa seen yàlla garabu sapooti yi seen yàlla xar yi seen yàlla nag yi seen yàlla daan na yàlla yépp nag ana rabbukumul a'la ma yàlla bi nga xam ne moo yàlla yii yépp loolu ma xaamale woon ci moom ñu ne ba yàgg sax ko yeneen xam-xam yu gën a ëpp yooyu gën koo xóot mu ne yàlla yépp nañ leen yàq bañ yàq yépp mu ne maa alimtu lakum min ilahin xayri man dong may yàlla benn yàlla amul kon li wér mooy weddukat yooyu danañ jëfandikoo ay turi jinne ba seytaane feeñu leen bu leen feeñoo jox leen ay xam-xam mu jox leen pas-pas yi loolu lu nekk lu wér la moo tax dañu wax ni sax même tasawuf bi nga xam ne moom lañ njëkk a wax muy bu set bu sell bi tegu tegu seen xawaar nag sunna xasaal yi dafa wax ni xatar la mu ne dansale nga suubu ko te amoo sayxul murabbi danger la nga sóobu ko te amoo sayxul murabbi même tasawuf boobu kon nit ki faaw mu am maanaa sëñ boobu Sëriñ Tuubaa wax sànq bi an yulazima muti'an la yamil loolu lu mënta ñàkk la sëriñ mel noonu mënta ñàkk faaw nga am ko mu lay orienté ci ay werdu ndax damaa ne damaa may bokkuñ ay ruu bokkuñ ay bakkan kii ruu gi dafa am doole lool bakkan bi am doole lool jàppal kenn ngoogu ruugi am na doole lool bakkan bi am doole lool nga indi safaan ba ci nga xam ne ruugi dafa néew doole lool bakkanam néew doole lool kooku am na muy ñaar am koo xam ne ruugi dafa am doole lool bakkan bi moom néew doole lool muy ñett am koo xam ne bakkan bi moo am doole lool ruugi néew doole lool muy ñeent ñeent ñi dañoo am ci nit ñi bu ko defee sëriñ bi mooy xam moom ordonnance bi mu war a bindal jaam bii ban façon ru la am ban façon bakkan yan tur la ko war a jox mu sikkar ko comme ni nga xam ne docteur yi bu faj malade bi day bàyyi xel manaa si as bi mu am tawaj ji nan la ko gañee fi mu nekk tàngaay bi ak seddaay bi yëpp faaw mu bàyyi ko xel muy faj malade bi sëriñ bi it nan lay bàyyee xel maanaam ruu gi ak bakkan bi kon ñeent ruu yooyu dafa am solo maanaam si sikkar kii sikkar ak li gi nga xam ne dafa am doole lool. bakkan bi am doole lool muy benn ruu gi dafa néew doole lool bakkan bi néew doole lool muy ñaar ruu gi dafa am maanaa doole bakkan bi néew doole muy ñett kii nag bakkan bee am doole lool ruu gi néew doole muy ñeent kon si nit ki wuute googu mu wuute wuute googu nit ñi wuute mooy indi it sikkar yi tur yi tur yi ngay sikkar di wuute kon faawu nga am maanaa sayxul murabbi bu ko mat lu mënta ñàkk la jazakallahu loolu leer na kii muy laaj ni lan mooy alfanaaw baatu fanaaw lay laaj laaj bu am solo ndax fanaaw ñoom tasawuf yépp dañ koy tudd muy tasawuf bu baax bi di bu bon bi yépp koy tudd alfanaaw ci tasawuf bi nga xam ne bu set bu sell la te Serigne Touba tërbiyee si mag ñi fanaaw mooy xel moo xam te ni nii mënatut xalaat lu dul yàlla jeex na tàkk si yàlla lépp lu muy xalaat yàllaa tax mu di ko xalaat xol boo xam te nii ay bëgg-bëggam yépp jeex na tàkk si yàlla lépp lu muy bëgg yàllaa tax mu di ko bëgg lépp lu muy bañ yàlla moo tax mu koy bañ mënatut a bëgg dara te yàlla taxul mënatut a bañ dara te yàlla taxul goo xam ne mënatuta yëngu mukk si lu dul yàlla ak yëngoom akuk dalam lépp yàllaa tax ki dem ba toll foofu kooku dañ ne jeex na tàkk si yàlla ndax xelam ak xolam ak ruwam yëgatul dara dul yàlla li muy jëf lépp ak li muy bàyyi yàlla képp la si bàyyi xel loolu mooy fanaaw bi nga xam ne bu sedd la waaye bu fekkee si beneen tasawuf bee la muy bu bon boobu falsafa boobu ñoom fanaaw si ñoom li muy tekki mooy too xam nga dañ la commencé woon ak yow di la jàngale ay xam-xam am na lu ma si jot indi tuuti waaye yooyee dañ koy continuer ba indi la si yow amatoo waaye mooy ak ndof ma jàkkaarloog yow nga may ma xool may la amatoo nga di ko gëm loolu mooy ak ndof waaye dañ lay indi ba si amatoo ne yow seey nga léegi jeex nga amatoo jeex nga nekkatoo su boobaa loo jëf ñu ne jëfoo ko ndax yow amoo di ba naanee sàngara ñu ne naanoo ko yàllaa ko naan nga njaalo ñu ne njaalo yàllaa njaalo bu koy fee nga daal dugg si dund dund ñàkk kersa dund koo xam ne lu la neex def amatoo kenn koy faale ndax gëmatoon yàlla ko nekk la yonent bi li mu indi dal xaam nga ne deena toppatoo ko mag ñu baax ñu faaleetoo leen ku si xamul li nga xam rek jàppewoo ko nawle te yonent Luqmaan dañ ko ne ayun naasi asarru ban nit moo gën a yées ci nit ñi loolu la laaj yonent Luqmaan mu ne allazi laa yubaali an yaraahu naasu musii'an jëmm joo ne faalewul li ñaaw li muy jëf di ko wax faalewu ci kenn jëm joo xam ne àgg na si lu ñaaw li muy jëf di ko wax faalewu si kenn faalewu la ku ko gis faalewu la ku ko dégg Luqmaan ne kii moo gën a yées si nit ñi ñoom nag seen fanaaw moom foofu leen di yóbbu mooy lu leen neex jëf lu leen neex wax waaja daa waxoon ni jëmale si ak mooy yàlla mu ne xoolal asamaan tiinal xool si kaw nga rus waa asamaan bañ a mooy sa boroom su fekkente ni kersa googu amoo ko xoolal sama romi jaam yii nga bokkal nekk ci kaw suuf nga rus leen bañ mooy sa borom su fekkee nag ñaar yooyu yëpp rusoo ko mu ne su boobaa fa'id nafsaka minal bahaimi baye boo nga boole sa bopp ci bàyyi ma yi tax xam ne bàyyi ma nga soo demee ba rusoo waa asamaan weddi nga leen ne amatuñ jibril amul asrael amul loolu lépp ay wax la rek amuñ weddi leen waa suuf nga ne man may ñoom man may ñi man la weddi waa suuf mu ne su boobaa boojale sa bopp maanaam ci bàyyi ma yi bàyyi ma yi ñooy dundi noonu bàyyi ma yi ñooy dund te faale wuñ malaaka faale wuñ yàlla ndax al amaana teguwul seen kaw faale wuñ dara bàyyi ma xamul sëy ak yaayam xamul sëy ak doomam xamul loolu loolu mooy dund ak bàyyi ma te ñoom loolu lañuy dund seen fanaa u yooyu kon li alxuraan wax ne in hum illa kal an'ami gis nga suñ boroom ku digg wax la dune nag ñoom ay bàyyi ma lañ waaye fa mu jëfandikoo kaaf boobu kaafuk tasbih boobu ñoom dañoo mel ni ay bàyyi ma ndax lan ndax ba leen woon ay bàyyi ma ay bàyyi ma lañ te gisagoo ñu jëf walla ñu wax da nga naan déedéet a ah kii ak boppam bii loxoom yi tànkam yi bëtam yi noppam yi nu mu nekk bàyyi ma yàlla ne in humu illaa kalal am dañoo mel ni ay bàyyi ma ndax la waa waxoon ni abu nayya abu nayya inna min ar-rijaali fi suurati al-bahiima mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ay nit lañ kat waaye jëmmi nit lañuy yor waaye bàyyi maa fa nekk jëmmi nit lañuy yor de waaye bàyyi maa fa nekk ndax suñ jëfee rek nga bàyyi maa jëf bu ñu waxee nga bàyyi maa wax kon kon fanaaw su ma la ko tënkalee su dee fanaaw bi nga xam ne mooy moo dëppook tasawuf bu set bii nga xam ne mooy jëwhër mooy cosaan mooy sa xel ak sa xol ak sa ru jeex takk sa boroom ba say xalaat lépp si yàlla lay jëm yàlla rek ay tax sa bëgg sa bañ yàlla képp ay tax sa yëngatu yépp yàllaay tax kooku mooy fanaaw waaye fanaaw benn ñoom ñu xam te mooy yow amatoo loo neex def loo neex wax kooku du fanaaw. jazakallahu xayran loolu leer na mbokk mi muy laaj mu ni ndax am na ci maqaama yi foo xam ni nit ki bu fa tolloo euh, euh, maam sharia da koy daganal muy takk ay jaaro yu limu te du ci am bàkkaar wala déet. xamaguma ko ci maqaama yi. xamagoo maqaam boo xam ne ba fa àggee sariya da lay mën a may nga takk ñaari jaaro wala ñetti jaaro déedéet sariya de du mayee loolu mukk arme li muy def te dëppoowut ak maqaama te dëppoowut ak sariya loola sariya mayu ko ko jagleeg suñu borom la la ngay def te dëppoowut ak sariya sariya mayu loo ko de waaye jagleeg suñu borom la yonent bi sañ naa jigéen sañ na koo xool bëgg ko ne ko may naa la sama bopp mooy du koy dagan te kenn du ko takk loolu du sariya sariya xamul loolu waaye jagleeg yàlla kon sariya am moom si nim laaj moom ne ndax sariya daal la may àgg foo xam ne dangay sañ takk ñaari jaaro loolu sariya muxtasar Sayxul Xaliil lam jàngale mooy benn jaaro euh, bu xaalis su dee góor la moom neex may mu takk ko poids ba dëpp maanaam ñaari dërëm ak na ma ko détaillé lépp xam ngeen ko waaye takk ñaari jaaro sariya du ko may kenn li ngay dégg ñaan la nit yàlla dana ko def te dëbb woo def sariya muy ak jagle loolu sariya mayu ko ko waaye yàllaa ko ko may loolu jagle la waaye du sariya jazakallahu xeyran loolu leer na mbokk mi di laaj mu ni maa ngi laaj nit naka lay yëgee moom mi ngi maqaama sàng day laaj nit nan lay xamee ni moom maqaama sàngam la toll maqaam mi toll nan la koy xamee mën nga koo xam ci kaw sa sëriñ wax la ko sëriñ bi wax la ne la yaa ngi si maqaama sàngam mën nga koo xame si noonu mën nga ko xamee it ci sëriñ bi yedd la nitu yàlla ka doon dund yoonu yàlla ba toll ci maqaamaatu rida rida maqaama la ba mu sa tolloo mu ñëw guddi war a tëdd ci biir néegam jël am mbalaanam ne day dàq yooyu pour yooyu génn ci biir néeg bi dàq yooyu yépp ñu génn mu tëj buntam tëdd bi mu xëyee ñëw si nitu yàlla ki mu ne ko yow ko yàpp suñu boroom nga ndax maqamat rida bi nga doon dund li muy tekki mooy gërëm ak nangu dogalu yàlla yooyu buñ nekkee ci néeg bi dala màtt da ko war a nangu waaye bu doo dina dàq kon gis nga des na ko xamee kon ci sama ko sëriñ kooku daal dégg ni kon moom ndeke maqamat daal la nekk xam nga Cheikh Ahmadou yi su fekkee liir nga taarixam histoire am danga gis ni dundam gi yëpp ci maqamat daal la ko dund nangu dogalu yàlla kon maqaama def na ko xamee noonu waaye danga ko xamee it si xam-xamoo irfan bi nga xam ne moom ngay jàng waxuma la nag li li xew léegi ñu xam yàlla irfan bii waxuma bi Sëriñ Tuubaa doon jàngale tërbiye si mag ñi te waxoon ni maam Cerno Birahim suñ boroom jox na ko irfan gërëm na ko sañ naa tërbiye nit si yoonu yàlla yépp tarixa tijaan tarixa saasiliya tarixa xaadiriya tarixa muridiya yépp na ngeen ko gëstu ci kilifa yi nekk fii maam na amoon na ndigal suñu borom terbiye ci ku ko neex àggoon na foofu doon ñoo ñëpp ci irfan boobu nag mu lay jàngal moom bu la jàngal moom sëriñ bi xam-xam bi dafay dëppoo ak maqaama bi